Euh, bu bu dee dafa ñëw moom kese li ñu yor dinañ ko euh, dinañ ko ko euh, dina ci mën a lekk waaye bu ci tegee kenn képp kenn képp laa wax loolu kese bu ko ci tegee loolu moom du mën a nekk waaw loolu moom du mën a nekk waaw loolu du mën a nekk nga gisee kon ñoom ñi nga xamante ne ñooy invité même li ñuy invité gis nga ni mu néewee waaw te pourtant mais loolu la ko wax waaw te ñoon ñooy sangu mbindeef yi ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam eh, muy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon loolu eh, eh, lëkkaale ma buntu bi ak ñetti taay dund mooy yonent bay saasaam dafa xiif ba takk Seyna Anas ne damaa ñëw gis mu takk biir bi ak li nga xamante ne nii ak li nga xamante ne nii mooy ndax xiif waaw nee na mu laaj saxaabaan yi ne lu tax kii lu tax yeneen tubaab yi saam daal di takk biir bi nii mu ne ndax ñu ne ko ndax xiif xiif a tax mu takk biir bi voilà kon loolu di wane xushunatul aish waaw ak bàyyi li nga xam ne xam nga nekkuñu woon di xuus ci bànneex yi voilà ñe xuus ci bànneex yeeg yooyu déedéet kon nag affaire bi loolu lu ama am solo la nga gis lii nga xamante ne nii euh, moom la euh, kii def nga xamante ne mooy. Euh, mooy euh, Seydina rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na lañu ciy jàng mooy tañ gisoon ko tam Seydina Jaabir mooy taalibe bi day seetlu mbiru sëriñ bi ak jëfu sëriñ bi moo tax Seydina Abu Talha nee na daa ñëw ne yonent ne soxnaam man seetlu naa ci yonent bi alayhi salatu wassalam xi euh, kàddoom ni muy waxe ke ni daa xiif loolu te tamit loolu lañ la waxoon ne la loolu du jëw xam nga loolu mu ñëw di wax du ku nekk bëgg ñu la koy waxal waaye eh, loolu noonu duñ ko considérer ne lii jëw la déedéet ndax toute solution eh, nan lañ koy mën a solutionner ba daal di jàppandal affaire yooyee loolu it dañ ko ciy jànge waaye bokk na liñ ciy jànge mooy li ñu waxoon jigéen day maîtriser waañam quoi Ummu yaa Ummu Sulaym bu comme soxnaay sëy naa Jaabir bi bi mu ñëwee laaj ko ku nekk ñëw laaj ko eh, lan nga yor dafa ne waaw nekk fa ko waa non non est-ce nga fa noo wóoruma de Ah dem di seeti déedéet ku nekk xam nga la nga am ak loo amul waaw te kenn neewul boo xaaral ma dem seeti ah xaaral ma xool ba xam déedéet biñ na ko waxee rek fële lañ jóge à l'improviste ñëw rek ne ko est ce que am na fi dara mu ne waaw yor naa fi lii ak lii kooku xam na bu baax li ne ci wàññi waaw kon loolu yëpp mooy comme hadis bii ñu génn bu Seydina Jaabir bi gisoon nañ ko waaye bokk na liñ ciy jànge ba léegi mooy euh, euh, euh, li nga xam ne Seydina nga gis ñoom itam niñ doon dunde gis nga ay mburu yoo xamante ne nii euh, Seydina naa ibn Sa'd waxoon nañ bu ngeen yaakaar ne naq yi la <laughs> farine bu baax fan ñu ko doon bees <laughs> ma ne dañu ko doon bees laa wax <laughs> waaw loolu lañ doon defar mburu teg ba pare euh, euh, gis nga fi doon def diw yeeg yoo yoo ak diw ya doon mel ak nga gis ñii gis nga du mooy. ñii nga foog ne ñooñu àddina taxuleen woon a jóg quoi waaw te nag jullit bu ne noonu nga war a mel loolu la tekkiwul ne voilà yow bu la yàlla xéewalee yooyu yow bàyyil yooyu eh, non kon yow dund gu neex non déedéet l'islam dalaa wax lool ma xul suñu borom dane man xarama waxal ne ana kan mooy xaraamal ah xul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayyibati min eh, eh, taar yi nga xam ne yàlla moom la wàcce def ko ci kaw yu tee yi mu génn ci kaw suuf waaw du am alal moo moo bon ndax Seydina Abdourahman ibn Awf borom alal la woon Seydina Ousmane borom alal la woon te la ci yonent bay saa saa mosala wax yéen am alal bii am na problème déedéet mais nga xam ne yow loo ko mën amit moo bu mu la fëkk lii am solo mooy yaa ngi ñàkk walla yaa ngi am lépp dalaa war a delloo ci sa borom waaw lépp loolu moo tax bu ñëwee ci bunt bi ñu doon wax est que euh, contrairement lañ nootaloon est-ce ki nga xam ne dafa am tey sant yàlla te tey tey tey te euh, ak ki ki ñàkk tey muñ ku gën loolu dinañ gis ne à vrai dire sax kenn ki gënul waaw kenn gënu ci keneen ku nekk bu dee yow fa la yàlla teg yaa ngi def la tax yàlla teg la ak fam la feeñoo keneen ki gënu la waaw keneen ci gënu la kon nag affaire bi mu ngi noonu kon ñii nii eh, mooy yore lay sa sam nii la gërëmaloon boppam lii la leen boroom bi nattoo woon en tout cas ñu bari ci ñoom ñu nangu ko mais am na ci wet gi am na ñeneen ñu am waaw xam nga ne keroog Abu Shuayb Abu Shuayb moom boos la ah yow Abu Shuayb di boos Abu Shuayb du moo fi <laughs> yónni eh, moom itam xam nga waxoon nañ la mais Abu Shuayb radiyallahu anhu sahaaba la ne dafa gis yore lay sa sam seetlu na yore lay sa salam nii daal kii dafa xiifa mu dem. benn waay bi nga xam benn booyam boo xam ne moom kooku da lay leer ne kii bos la Abul Haytham ibn Tayyihan malgré li muy am ay tool am kii amul woon sax ku ko liggéeyal mais kooku rien dafa am koo xam ne rien que moo koy toggal lépp lu jëm ci wàllu yàpp xam nga ne loolu sa waay <laughs> loolu yow kan moo mën a permettre boppam loolu day fekk ne waaj il a des moyens waaw fa qaala ghulamin lahu laham wax benn booy boo xam ne defar defarkatu ndawal la bu koy defaral ndawal di ko ko toppatoowal ne ko defaral ma isna li ta'aman li xamsati <laughs> li xamsa dafa bëgg nga defaral ma plat boo xamante ne pour cinq personnes la parce gis naa yoon saa saa dafa <laughs> ko xam nga ce que yeneen saa saa bi mu ko yow sa am alal gi am na am na problème déedéet dafa ñëw mu gën doon ñëwee <laughs> <laughs> am ñum dajeel <laughs> ñu ànd ak moom yeneen saa salaam nag ñëw ba ci bunt bi ne leen xaar leen <laughs> ne Abu Shuayb du ne Abu Shuayb ah man de bi may ñëw daa am ñoo xam ne bokkuñu woon ci kii bi de waaye dañoo ànd ak man est-ce que man nañoo dugg man nañoo ñëw mu ne baax na man nañoo ñëw waaw man nañoo ñëw nañ ñëw nañ ñëw voilà xam nga ne kooku moom poosé woon waaw kooku moom saay sax yow ut koo xamante ne moo koy moo koy toppatol lépp lu jëm ci wàllu ndawal non kooku moom kooku moom borom barke dëgg la waaw mais loolu mooy wan nekkoon kon affaire nekkul na walla kon kon daal vivre le ñàkk soyez des pauvres ah, ah non non bradé vos vos moomee ah. euh, la soyez des pauvres ah, bu fi kenn am dara déedéet amal la wax ci <laughs> am yëpp daga nii te nga koy jaamoo yàlla waaw kon ka Usman ibn Affan alayhi ridwaanu rahmaan nekkal ni Usmaan ibn Affaan kon loolu ama am solo waaye bokk na leneen liñ ciy jànge mooy <laughs> Seydina mooy sutura quoi <laughs> Seydina Abu Talha na konoon yaayam dañ ne Seydina Anas <laughs> boo demee nag na nga def lii mooy na ko def ci sutura comme ni eh, soxnaay Seydina Jaabir boo ko Jaabir na ko boo demee na ko na ko wax ci sutura ah. waaw mooy biñ ñëwee Seydina Anas nee na ba ñëwee gis yore saa salaam ci ci jàkka ji bon wax nañ la imaamul xaafis nee na mooy jàkkaay xandax ji nee na jàkka jooju la kon lool bon ci kaw noonu mooy xew-xew boobu waloon quoi temps yi ñuy defar xandax bi euh, nga xam ne boobu moom falateer yi ginoon a metti mooy nekk fi di kuti ci biti sax lu ngeen lekk dafatu parce que gas ngeen fii te yéeféru Quraysh yeeg seen alliés ñu ngi Euh, ñu ciy jànge que le fait yonent bay saa saam dafa nekkoon na ñoom Seydina Anas ne damaa ñëw fekk yonent bay saa saam ak saxaaba bi yuhaddithuhum waaw mooy euh, Serigne daa waratu di jàngal di di di defal ay dars di jàngal ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi voilà loolu da koo war nekk loo xamante ni da ciy nekk moo tax yu haddisuhum di leen xamal di leen jàngal loo xam ne da leen di jariñ seen àddina waaye ak seen rawatina seen alaaxira seen digganteeg seen borom waaw te tamit warula jombal boppam toog ak ñoom waaw di délégué kese yonent bi saa saa doon loon délégué ah ah non ñu war a xam ci diine ji yépp bu ci nekk moo ko xamal amul fenn foo xam ne bi jàpp jàngale jàpp bi mu jotee da ne Ali yow xamal naa la jàpp demal jàngal ko nit ñi. génnal fii doxal ci sama minbar bi wan leen ko déedéet moo ko doon defal boppam feneen fi muy yónni feneen mooy dëkk yi nga xam ne manu ko woon a àgg comme ay yaman mu yónni fa ñoom Seyna euh, kii euh, Muaz ak Seyna euh, Abu Musa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari ak yu mel noonu mais sinon boobu moo doon nekk foofu ah waaw di délégué rek di fatu kese déedéet yëpp moo ko doon defal boppam di toog ak ñoom. Eh, nawloo leen parce que da leen a nawloo woon xam ne tamit da leen a war a xamal te loolu la ko fi borom bindee yow mi ne nag yaa fi nekkal yonent bay saa salaam mënoo génn ci loolu bés boo jàppee ne génn nga ci loolu mooy yow xamoo sa bopp waaw mooy xamoo sa bopp laa wax <laughs> xamoo sa bopp yow sori nga xam sa bopp léegi da eh, eh, waxoon nañ la lii c'était pas an ajzina que na yeneen way sa sar dafa nekkoon kum du dund gii mu doon dunde buñ ñëwaatee ci ginnaaw tuuti que ne voilà mooy euh, manul woon a am lu daq lii si yàgg nañ ko gis sayna hadis sayna Abu Umaama bi mu ne yeneen way sa sar nee na sans borom proposé na ma ma defal la montagne Makka yi lépp ma defal la ko or ma ma ne ko déedéet <laughs> ma ne ko déedéet sans borom man li ma bëgg mooy mooy di xiif bés di regg bés di xiif bés voilà ba niñ ko gisoon nañ ko walilah alhamdu wal minna bokk na ci li nga xamante ne nii moom lañ ciy jàng mooy nit bu ñëwee invité ay nit ngeen di dem ci kër ga kooku moo war a jiitu moo tax boo gisee Seydina Jaabir bi mu woowee yonent bay saasaam yonent bay saasaam ne yo loolu xandaq yi yéen waa xandaq bi inna Jaabiran Jaabir defaral nañu ab plat ñëw leen Seydina Jaabir moo jiitu fii Seydina Anas nee bi ma ñëwee taxaw waaw ma daal di wuy dem yonent bi alayhi bay na ay aydihim hatta jiitu Abaa Talha ma jiitu leen waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam ni ñuy ñëw voilà mu jiitu leen te yonent bi alayhi salaatu euh, neew leen lu tax nga may jiitu ah mooy mu jiitu ngir waajal foofu ak tamit bu leen na xewee te gis nañ Seyna Abuu Talha baax na liñ ciy jàng mooy boo gisee sa gan di ñëw nga yëg ne mu ngi ñëw sa venue est imminente euh, muy agsi nga génn bul toog rek naan waaw ay euh, voilà mooy dafa dem dabi ko yeneen trois cent cent ak moom nag di dox di ñëw nit ñi nekk ci seen gannaaw muy waxtaan ak moom waaw loolu te lool manoo ci dëkk bi waaw lii mooy sëriñ boo xam ne la dëkk waaw amul daal yooyu non non non yooyu amul ah non fais comme yow sawaay lépp lu bu baax doo ko def déedéet loolu moom waaw déedéet loolu waroo koo def Hmm. yére ay fait comme chez toi waaw qu'il fasse comme chez lui mais quand même la day jaar yoon gane la day jaar yoon waaw day jaar yoon te nekkul ne walla ñoo bokk dëkk bi ah kërëma ngay may séena ah. non non du loolu loolu ci dara <laughs> waaw sëy na euh, Abu Talha daal di dem daal di euh, koy dab ànd ak moom Ah mu ne fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alayhi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maahu léegi ñëw duggandoo waaw biñ ñëwee comme tamit nit ki buñ la woowee ngir leen na invité la ngir leen kilifa gi bu ñëwee agsi man na yëgal tamit ki ko kii ne ko euh, ñun de pare nañ bu dee ne yëf yi pare na waaw moo tax yeneen wala sax sax ne halum mimma yaa Umm Sulaym <laughs> ne ko waa Umm Sulaym <laughs> waa kon indil li na fi yow. <laughs> mu daal di indi mburu moomee <laughs> nga xam ne ñu daal di koy daggaati nag <laughs> non yooyu moom <laughs> yooyu moom da ku gaa boo leen ko joxee gaa yi am lu ñu wax voilà kon loolu lu ama am solo la léegi yonent bay saa saam ñu gis mu doon ni euh, euh, nga xamante ni nii comme liñ la wax sànq ne yonent bay saa saam loolu la jàngale mooy ki nga xam ne mooy servir bi ñëwee euh, di jox nit ñi ne joxaleen digal par fukk fukk waaw ñu dugg te ku ñëw sant yàlla doo tudd yàlla loolu dañ parce que tudd yàlla day barkeel ñam waaw mais boo xiifee gaaw a kii saalit ni teel la affaire yi hein euh, euh, euh, ah te tuddoo yàlla loolu man nga cee bañ a am barke hein mooy yonent sa salaam daal di leen wax ñu leen sàmmu waaw tudd leen yàlla hein te li nga xamante ne nii ngeen Euh, euh, euh, tudd leen yàlla te ngeen lekk mooy di tudd yàlla bala ngay def dara waaw booy tudd alquran nan la tàmbale ah dafa bismillahir rahim surat yu bari kon nag mu ngi noonu quoi moo tax léegi nag mu def ki nga xam ne mooy servir boo ñëwee di servir yow yaa mujjee war a am waaw bul def ni benn waaye bu ma xamoon quoi mais nag ku kii la waaju tabe la mais <laughs> sauf que <laughs> moom <laughs> moom saay da doon defar attaay ji attaay moom moom taa bu si ko seet doon moom néeg yépp néega ma fay gën a neex parce que non seulement da koy da kii euh, bi furna bi ta tout le ngi boy xam nga ci biir mel noonu seddaay bi sa way <laughs> nga nekk fa nag ba pare euh, euh, ku mënoon a waxtaan la quoi <laughs> di defar attaay ji nag attaay moom day dóor muy dem rek mais sauf que day naan <laughs> dina bu paree day naan dina naan ndax dina naanaat beneen loolu defe na naa leerati mais dina naan am benn boo xam ne da koy def teg ko ci wet gi door a jël nag xel yi ne la nag <laughs> séddaleel gaa yi <laughs> joxel gaa yi <laughs> loolu par exemple loolu même bu dee ne moom ko tabe la loolu wute na ak sunna sunna mooy ki nga xamante ne nii ah mooy ki nga xamante ne mooy eh, ki ki ki ki nga xam ne mooy servir booy mujjee am moo tax Seydina Abu Qatada mu ngi ko doon wax day rent bari sa sa mas na ma wax loolu ah li joxe di servir nit ñi eh, di joxe fekk benn xew-xew la woon quoi <laughs> mu ne yonent way saa nekk di sottil nit ñi yasubbu ah di ma jox may nàndal nit ñi hatta baqiya ghayri wa ghayru rasulillah ba mu des man ak yonent way saa saa man kese yonent way saa sotti ne ma ishrab ne ma naanal ah ma ne ko nag ah man nag du ma naan de la ashrabu hatta tashraba ya rasulallah <laughs> ne ko ah non. <laughs> pas question nag <laughs> man du du ma naan fekk naanoo de yeneen fay saa saa xamal ko lan moo tax mu ne ko naanal mu ne ko ndax inna saaqiya al qawmi axiruhum shurba yeneen fay saa saa comme que mooy sotti affaire bi mooy day jël comme nga jël ab baraada wala loo xam ne lu ñuy def yenn kii ngay sottil nit ñi wala soow mi yor kii bi di sotti aywa yow de kii di servir serveur bi jëlal di jox nit ñi muy jox nit ñi ba mu des ñoom ñaar yeneen saa saa sotti ne ko léegi yow kon naanal mu ne ko ah non loolu kay du mu ko def <laughs> yow naanal ba pare <laughs> man kay bala maa naan nga naan yeneen saa saa ñi axiruhum shurba moo war a mujjee naan ah nee na ko ah kon ba saritu ma naan après yonent way saasaam daal di naan kon loolu noonu al imaam abu eh, kii imaam muslim naka noonu imaamu eh, eh, imaamul Buxaari rahimahullah solo nañ ko ak ñeneen kon ak yeneen ci yi solo nañu ko jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kon saaqil qawm ki joxe moo tax yii yëpp Seydina Jaabir gi yëpp da gis ne moo mujjee lekk moo ci mujjee lekk ak waa kër ga ñoom ñoo mujjee lekk moo tax mu ne eh, ñoom ñu lekk eh, eh, summa akala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalika wa ahlul bayti wa taraku su'ra ba lekk nañ ba daal di desal waaw lekk nañ ba daal di desal kon loolu lu ama am solo la mooy les serveurs bu euh, ngeen di servir loolu dañ ciy xam ne euh, nit da ngay woyof quoi waaw buñ la ne servir nga naan lu waaye pourquoi pourquoi pas les autres pourquoi man xanaa dañ maa yàpp eh, waay ñëpp toog nga naan ma servir waaw lii xanaa mooy yem ma nag déedéet yow da war a nekk koo xamante ni dangaa war a nekk ci service da ngaa war a nekk ci service da ngeen a war a nekk ci service nekk ci service ngir seen borom waaw moo tax yooyu doo ko xam waaw mais bu dee da nga fee nekk affaire kii wala gis sa bopp gaaw a rëy nangamati nangam loolu yii dalay sonal quoi kon loolu lu jara bàyyi xel la euh, wàcce sa bopp te xam ne loolu deful lu dul euh, euh, di la màggal quoi waaw. waaye it dañuy gis ne saxaaba yi bi leen yonent waaye saa saam neen dugg leen par fukk fukk ne bu ñu ko jiiroo yooyu di koo xam ne gis nañ fukk yi mag muy jéem a du dugg ngir xii ngir ngir yëfu yëfu baadool la yooyu yooyu doonuñ koon def quoi. voilà fukk fukk sérieusement euh, euh, civili civil civilisé ñëw lekk woo sant du wax liñ la wax après nga di jóg dem ko waaw kon nag loolu la waaye euh, ginnaaw comme li ñu waxoon ci hadith naa Jaabir bi mu paree dana ndaw si lekkal yi après nga nga nga nga jox sa ndëkkandoo yi ndax nit ñi xiif da leen a dal fii itam pare la Seydina Anas nee na mais summa afdalu ma ballahu jiraanoom defal nañ lu ñu jox seen dëkkandoo yi gis nga ñoom itam lu ñu mënoon di ñàkk ñàkk xam nga waxoon na mënoon nañ yii ça fait l'occasion nañ ko denc <laughs> bu subaa mu assuré ñu suñu añ ndax ñun suba dañoo xam lu ñu lu ñu yor amuñu dara déedéet xam nga lu mu def lu mu def da ñoo jël la des ñu daal di koy jox li nga xamante ne mooy seen mbokk yi seen dëkkandoo yi ndax xam nañ ne kat ñoom li leen dal. moo leen dal waaye it bokk na lañu ciy jàng mooy mu'jiza yonent bi alayhi salaam ci bari ñam tuuti ndox mu tuuti lekk gu tuuti nga xamante ne daanaka benn nit la doyoon benn nit quatre vingt personnes daal di ciy lekk ba pare mu des ba pare ñu daal di ciy jox wa dëkkandoo yi loolu lépp nga xam ne mooy euh, bokk ci mu'jiza bi ak yi nga xamante ne moom la ko euh, borom bi defal defal ko ci mbir yi barke euh, moom alayhi salaatu wassalaam voilà kon ñu euh, gis tamit waa kër Seyna Anas kër Seyna Abu Talha bokk radiyallahu anhu ñi nga xam ne noonu lañ nekk woon ñoo xamante ne nii euh, comme saxaaba yëpp rek comme ni ñu wax bi ñuy tàmbali amul kenn koo xam ne di nga gis yonent bi saa saa nekk ci jafe-jafe nga man ci dara woo lu dul ne di nga génn di nga fexe trouver solution du ñu toog naan bon après euh, après ah non trawl ah, ah non ça me non yow yëfi yooyu moom di fi dara voilà Euh, kon insha allahu taala kon euh, euh, ci kaw noonu lañuy ñuy pare léegi nag nga ne ma noo pare fat <laughs> waaye xadiis yi jeex na waaw <laughs> waaye yow yaa ne woon bala ñoo pare am na loo ñu loo xam ne di ko wax di nga ko kii pour xamal la ne mbir mi gis nga boo yaakaaree ne yonent may saab saab ak saxaabaam yu mag yii nii dund gii nii nii mooy par faiblesse la woon wax nañ la yonent may saab saab moom mbiram waaw gis nga ndaw si bi ñëwee dugg këram waxoon nañ la ko dugg néeg bi fekk fa sayyidatu Aisha gis lalu yonent bay saasaam laltu gi doon tëdd wax naa la bul jàpp du lal nii ah non yonent bay saasaam ci doon tudde bu kenn naan ñu lay wan ci internet li wane naan néeg yonent bay saasaam nii gis yo loolu amul yonent bay saasaam ci der la doon tëdd gis nga tapi yi ngay lal ngir julli ci yoo xam ne bu bu gëléem wala yu mel noonu la doon tëdd moom hashuhu li yooyu la rante naa non non non nii après ñun ñun ñun ñun kiy ay lal yu baax teg euh, def ko nag ah ah xaw ma bois xaw ma lan naan ci lii la yonent lay saa sàddoo tëddu <laughs> nee na kaana firaasu rasuulillah laltu bi yonent lay saa sàddoo doon tëdd min adam ci ber la woon boo xam ne hashuhu li liñ ko wërale ay caru tàndarma la loolu la doon tëdd kaana dijaa rasulillah ci yeneen riwaay yi mooy eh, loolu kon gis nga moom ndaw si bi mu ñëwee gis ko ne na ne ah, yaa ne lii yeneen riwaay si la tëdd mu ne ko waaw ndaw si <laughs> ndaw si dem indi bu gën baax teg yeneen saa salam agsi gis ko noonu mu gis ko noonu mu ne mooy Aysa mais lii la nga mu ko diw de moo ko fi indi <laughs> mu ne ko delloo ko delloo ko nga bàyyi ma lal bi ba xam <laughs> man bu ma bëggoon kii bu ma bëggoon borom bi defal ma lépp woon kon <laughs> loolu kon gis nga ma ne la rek saxaaba yi ñu bari ñoom c'était comme ça ah ma ne la woon xoolal Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la nekk xalifa Hafs ibn Abil Aas radiyallahu anhu moom saxaaba la dafa ñëw benn jour di xool di ñëw si seet Seydina Omar fekk Seydina Omar di añ ko wax <laughs> Seydina Omar <laughs> na ko Hafs Hafs mooy <laughs> ñëwaat ah ñëw ak bi waay mais Hafs xool xool plat bi quoi way gis muru bu wow am mburu la moo xam ne bu wow la ak benn zaaru diw diw diw quoi diw ah Hafsa daal <laughs> xam ne lii sa waay ne man lii duma ci yàq sama intestin yi moom duma ko yàq ak lii <laughs> waaw euh, euh, ne Seydina Omar noo baax na Seydina Omar xam <laughs> xam jëli na li tax sa waay lekk xam na ne kii du daa suur suur taxu ko wax baax naa mais <laughs> jëli na ne saa yi de toute façon jombal non moom moom lii moom moom pas moom quoi <laughs> ah surtout pas surtout pas Hafs quoi <laughs> léegi nag Seyna Omar ne ko waa waa waa Hafs waa lan moo la tere ñëw bokk man sama li may lekk tama invité la Hafs nag ne ko nag bon xam nga nag benn affaire la quoi waaw dëgg yàlla euh, euh, euh, non c'est nag sa lekk gii nii innahu la ta'amun xashinun ya amirul ya amirul mu'minin ne ko nag mais wax dëgg yàlla lii sa lekk gi nag lekk bu fàdd la ah yow jiitu jullit ñi non man lii nag moom <laughs> man <laughs> ah, non nag xam nga nu may def bàyyi ma ma dellu kër ga wala sawfa arji'u ila bayti li anala ta'aman tayyiban layyinan qad suna qad suni'a wa u'idda li waaw ne ko bàyyi ma nag léegi ma dem kër ga man Hafs ah <laughs> daal di lay indil loo xamante ne nii ah mooy e, e, e, bu nooy ta baax boo xamante ni dañ koo defar ngir man bu bu bu bu bu baax sax. bu ko defee bu ma ñëwee euh, euh, ñu bokk ko quoi ma wax ñu indi ko léegi <laughs> Seydina Omar ne ko mais Hafs yow aturaani aajizan an amura bi sigaar al-maa'iz fa yulqa anha sha'ruha wa bi raqiiq al-burri fa yukhbaz khubzan wa raqiiqan wa bi saa'in min az-zayt yud'u <laughs> fi kunniyatin min as-saman fa akulu hada wa ashrabu hada ah <laughs> mu ne ko yow Seydina Omar ne ko mais Hafs aturani yow da ngaa yaakaar ne man ajizan est ce que da ne man Omar damaa nekk ko incapable digal ci gàtt yu ndaw yi nga xam ne ay añu lañu ci añu yi wala añeel yi mooy yu ndaw yi nga xam ne ci bëy wala ci xar yi nga xam ne matuñ un an te seen yàpp nooy te neex <laughs> dangaa foog ne man Omar damaa nekk ko incapable <laughs> digal digle ñu defaral ma loolee ñu fa yulqa anha sha'raha mooy ñu ñu karaw ñu mooy ñu ñu ma ko ba ba ba mu rafet waaw ba pare ma ma daal di digle ci ci ci blé bi baax bi te nooy baax waaw ñu defalal ma ci mburu moo xamante ne mu baax la ba pare ma digle ci saa ñu nattal ma lu toll ci ci diw ñu baax ñu tegal ma ko mu amaale beurre am yépp am am am ñoom ci graisse yu baax yi bu ko defee may lekk ci ci ci ci yàpp wi fa akulu hada wa ashrabu hada tey naan ci ñeex mi fee <laughs> décriral ko plat garaw léegi nag ah Hafs <laughs> Hafs taxaw Hafs taxaw Hafs taxaw di xool di xool yonent bi di xool kii Seydina Omar Seydina Omar wax wa pare ah Hafs ne ko mooy plat bi mu décrire foogul woon ne Seydina Omar xam na yi quoi <laughs> tellement <laughs> kii kii c'est un xëy na kii xanaa bu doon tay ñu ne xanaa saa yi moom moo raw ñoomin bëkiis si bra bi ñi ko décrire garaaw na xas na ko wallahi waa mi innaka bi tibi taami la xabirun ya amir al na ko ah yow wallahi waat naa ci yàlla nag yow gis nga ñam yi yitti gina teey yow ndeke lii nga ko xame <laughs> yow jiitu julin ñi Seydina Omar ne ko walladi nafsi bi yadihi waaw law aradtu an akuna ashhaakum ta'aaman wa arfahukum ah wa arfahakum law aradtu an akuna ashhaakum ta'aaman wa arfahakum 'ayshan la fa'altu waaw ne ko wat naa ci yàlla mi nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom bu ma bëggoon am gin leen a dàq ñam gin leen a neex dund bu ma ko bëggoon man Omar teg ko ci sama bakkan kese toog bëgg ko kese bu ma ko bëggoon dama koy def waaye ama anni la a'lamu bi tibi at-ta'am min kathirin min akilihi wallahi Hafs maa ngi lay xamal ne <laughs> gis nga bari na ñuy lekk ñam yu baax teg kawe ñoom ñëpp maa leen ko gën a xam ñu bari ñu koy lekk maa leen ko gën a xam xam ñu fa ne tu connais euh, yooyu nga xamante ne nii voilà ah côte de bœuf ay nga xamante ne nii ah moom la gaa yi kawe yi de wax <laughs> mu ne ñooñu bari nañu koy lekk maa leen ko gën a xam waaye xam nga lan moo ma téye ba defuma yooyu te taluma ko sax man Omar. walakinni taraktu taraktu hada li yawmin li yawmin tadhalu fihi kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaba Allahi shadid wa inni sami'tu Allaha ta'ala yaqulu 'an aqwamin adhab adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fa inni axaafu an aqdima an aqdima tayyibaati fi dunya wala yakuna <laughs> li inda allahi tax nag lii taluma ko moo tax nit ñi léeg-léeg dañuy def erreur benn waay boo xam ne yooyu ñoru ko ñu jàpp ni kii dund gu baax xamu ci dara xoolal dund gu walla kaanam ji mooy loolu rek Hafsa daa jàpp ne mais Seydina Omar vraiment nekk amirul mu'minin di lekk yi kanam yow président de xalifa jullit ñépp ah xalifa yi ñu xam suñu réew yi ah non non la la way eh. <laughs> <laughs> xalifa baati nag laa yëg lépp ak réew yi ni mu toloon ak alal yi doon ñëw yépp say naa war di lekk ay mburu mu wow ak diwlin joo xamante ne nii moom la koy kii di ko ci capp di lekk way <laughs> saa yi de man du man sa lekk gi sa waay dafa fatt moo tax manowaa ñëw Omar di lekk si bàyyil ma dem kër ga utal la bu baax mu ne ko maa la ko gën a xam <laughs> waaw li tax nag taluma yi mooy man damaa bàyyi yooyu yëpp dama koo bàyyi ngir jublu ci sama boroom bu dee côté lekk rek bés dina ñëw dinaa lekk ba suur insha allah bu ma borom bi gërëmee <laughs> waaw <laughs> waaw dama koo bàyyi ngir bés bi nga xamante ne nii nàmpalkat bu nekk la nga doon nàmpal da nga koy dootoo ko tal képp ku wasi ku ëmboon deux mois nga am trois mois quatre mois cinq mois six mois fu sa ëmb toll di nga wasin ker mu neex la mu naqari waaw te bés boo nga xamante ne nii di nga gis nit ñi ñuy kayang kayang mel na ñu naan ay butéeli sàngara yu dul jeex waaw nga gis gaa yi di dox comme ku màndi rek ni muy doxe day dox ba nii moom ma foog ne léegi mu daanu mu mu tourne beneen côté bi nga naan mu dem bay kii rek daal di waat defaat nii mu ne bés boobu noonu ngay gis nit ñi te kenn naanu ci toq sàngara lu tax kon borom bi loolu alxuraan la waxoon <laughs> oh, naa la fay ne la moom lu shérifu doon wax <laughs> cheikh shérif <laughs> aay moom waxoon fële ca stade ba gaay bi gaay da say wolof ya di say waaw waaw gars yi nag gis na après ñu ñu ñu ñuy résumé waat le film waaw ku ci nekk di jàpp ne yow kenn naxu la alors que Cheikh Sérif ñun ñëpp lañ dóor ci xeer yi kenn kese ci mucc mooy Sidy Lamine Niass rahimahullah <laughs> ak ña àndoon ak moom mais ñi ci des ñëpp dañ leen a am ba abattu man ñuy wax keneen gone la am mais ñun ñëpp lañ am léegi na léegi gaa yoo xam ne ma dégg ñenn ñi di refaire le film quoi waaw comme si ma ne waaye saa yi simple na delloo il faut rendre leen la euh, ki nekk ak li mu kii lépp luñ mën a waxal fii di ah ah patron bi ne woon patron wal fajri euh, rahimahullah génn na àddina <laughs> moom kese ak ñi ñi doon kii ci moom ñooñu rek lañ dutewul waaw ñi ci des ñépp dañ leen a rouler ci fay bi ñun ñépp bañ weex tàll <laughs> buñ ñu dugaloon ci fuur bi man ñoo lakk ci mburu <laughs> waaye dem kay sawaay <laughs> léegi mu ne te damaa dégg man Omar borom bi di wax ci ay nit ñaan yéen yawmal qiyam ca suuratul ahqaaf ah yéen yóbbu ngeen tayyibaatikum seen yu teey yi fii xayaatikum ad-dunya la ngeen waroon a am lu baax te gisoon nañ xadiis mel noonu yonent lay saa saa naan yéeféer bu bu defee lu baax booy bu defee loo xam ne dañ naan lay niru lu baax fii lañ ko koy faye waaw bu dee nag jullit bi dina am luñ ko jox fii mais dëgg dëgg fayam ñu ngi ko koy dencal alaaxira borom bi na ne azabtum yéen yóbbu ngeen wëyal ngeen fan yu baatikum seen yu baax yi fii hayaatikum ad-dunya ci seen àddina bii nga xamante ne nii day du gaaw a jeex la bi biha ba pare ngeen daal di ci bànneexu jeex na voilà waaw mu ne nag man nag damay ragal ma noomar ma jiital sama yu baax yi ma borom bi faye fii ci àddina dama koo bàyyi nag ngir mu nekk alaaxira borom bi fay ma dëgg-dëgg fay allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi noonee kon loolu laa lay wax ne xam nga ne ñi nekkul woon ne dañoo incapable woon moo tax mu ne Hafs ah ko yow may Hafs <laughs> ah yow dañ maa euh, euh, urani ajizan waaw est yow Hafs dangaa foog ne man damaa nekk ku incapable dangaa foog ne damaa incapable manoo kon incapable woon kon nag mbir mi mooy lii waaw mooy dëgg-dëgg euh, li am solo ci bunt bi yëpp boo ko jàppee mooy nga xam ne euh, ñàkk am na ngëneel comme ni nga xam ne loolu lay indee ngëneel lu rëy sax buy wax ci wàllu ameel moomeel am ay koom tamit ni mu amee ngëneel ni mu amee ngëneel ni mu amee ngëneel yooyu yëpp am ngëneel ku ci nekk nag fu la ci yàlla teg na nga ci jaamu yàlla ni mu ware waaw na nga ci jaamu yàlla mooy lépp loo am ak loo ñàkk na nga dellu ci sa borom loolu mooy l'objectif loolu mooy l'objectif voilà loo am ak loo ñàkk na la delloo ci sa borom ndax kat moomeel yi waru def lu lu lay jegeel sa borom li nga ñàkk yi nga xam ne borom bee la ko teg ngir ngay dellu ci moom moo tax yonente may saa saam ne woon damay xiif li ma gërëm mooy may regg bés bu ma reggee daal di lay sant ah, bu ma xiifee daal di dellu ci yow waaw parce que métti gi dalay delloo ci sa boroom waaw <laughs> waaw loolu rahmatu rabbina ala al ibadi waaw waaw yërmande yàlla la ci jaam yi mooy weñ so yim leen di teg yàlla ku mu bëgg lay teg loolu ndax ay signaux la yum lay dóor ngir nga delluwaat ci moom boo naree yëg di rek ndax sa moomeel gi nga am mu am lum ci lum ci lum ci fiq fi dagg nga delluwaat ci yàlla moom kay moom waaw ngir ndi ñëw ci moom bañ sukkandikoo dale ci am bul dale ci ñàkk loo ñàkk ba fàtte sa boroom di saalit waaye bul dale ci am goo am ba fàtte sa boroom yeneen bi alayi saatu salaam nag lii la ko boroom bi gërëmaloon te loolu la gërëm ak saxaabaam yu bari sinon ñu bari ci ñoom après amoon nañu comme ni ñu gise ñoom Seydina Xabbaab radiyallahu taala anhu ba mu noon wax ne eh, keroog bi nga xam ne ci la doon fàttaliku ñoom Seydina Mus'ab waaye gis nga Seydina Abdurrahman ibn aw keroog bi mu wooree ñu indil ko ndoguli mu nekkoon yàpp ak loolu mu xalaat ne ah la kutila Mus'ab de rey nañu Mus'ab wa huwa xayrun minnii te moo ma gën te keroog biñ ko faatee di ko sàng bu ñu liñ ko doon sàng bu ñu xëccee ci tànk yi bopp bi feeñ bu ñu ko xëccee ba ci bopp bi tànk yi feeñ waaye kutila Hamza mu ne Hamza it faat nañ ko te moo ma gën te Hamza Hamza it c'était pareil ah moom càngaayam comme niñ la waxoon matul te pourtant sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib indiloon na ko ñaari càngaay waxoon naa la ne li tax defaluñ ko ko parce que ñu ñëwee dañoo fekk ci wetam beneen saxaaba boo xam ne ni ñu mutilé Hamza daggaate ko noonu lañ ko def ñu ne nag il est hors de question ñu jël ñaari euh, ab càngaay di ko defal Hamza bàyyi mbokkam ni léegi nu ñuy def ñu jël bi gën a baax jox ko déedéet ñu ne dañuy pilo face dañuy pilo face yére yi waaw bu ku ku bosam génn ku mu njëkk génn kooku la ñuy jox génn yére bi ñu def ko Seydina Hamza bi mu tombeel affaire bi matu ko bu ñu ko sàngee fii lii doo mat voilà kon loolu nga gis euh, mooy mu ko doon fàttaleku te boobu dafa amoon moo tax di gis di fàttaleku loolu si sinon euh, seen alal yooyu da leen doon yóbbu ci yàlla mooy loolu daal moo am solo yow sa xol na nekk aju ci yàlla booy ñàkk ak booy am boo ko defee yow comprendre nga lépp kon nag ñu yem noonu insha allahu taala ci kaw noonu